amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati ar-ra'd ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walaw anna qur'aanan suyyirat bihi al-jibaalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mawtaa bal lillahi al-amru jamii'an afalam yay'asi alladina aamanuu an law yashaa'u allahu lahada annaasa jamii'an wala yazaalu alladina kafaruu tusiibuhum bimaa sanahuu bimaa sanacuu qaari'atun aw taxullu qariiban min daarihim xatta ya'tiya wa'du allah inna allaha laa yuxlifu almii'aad kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bii di fanweer bi ak benn ci jataay bii ñu génn nag ñëwoon nañu ba na nga xamante ne nii ci lañ ñëwoon doon wax ci laaya bi après ñu ne nañu bàyyi ba bii di ñëw ñu àggale ko waa tey mooy waxtoom nag walillaahi alxamdu kon gisoon nañu li nga xam ne moo waraloon laaya bii la kuffaaru qurayshi ni comme ni ko al muhammad ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi alayhima daldi woon nettalee te ñu gisoon ko ci nettali yu yaatu sax na ko noonu jële nañ ko ci ku mel ni mawlaana az-zubayr ibnu al-awwaam radiyallaahu taala anhu wa ardaah këne waa quraysh mooy bañ dajaloo rek ñoom utba ñoom shayba ñoom umayyatun xalaf ñoom abu jahli nag gaa yoo yele ak ñoom abdallah ibnu umayya nekkoon doom ci bàjjenu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nekkoon sœur ci yaay ummu salama ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum ci kuffaaru quraysh yu mag yi woowoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko laaj naan ko suñu gën a xatub lépp dëkk ko niñ ko gisoon bi weesu nag suñu boroom tabaaraka wa taala ne ñoom ñii kaay ma wax la nag lan moo am walaw anna qur'aanan gis nga bu doon ne alqur'aan jii suyyirat bihil jibaal dañ cee doxal montagne yi toxal leen comme ñoom niñ ko waxee dañoo gën a xatub dëkk te umpu kon nag toxalal montagne yi bu ko defee mu yaatu daal ba ñu man fiy bay suñu borom tabaaraka wa taala ne gis nga bu ñëw bu alqur'aan jii bu la borom bi mayoon nga def ko nga def loolu jaare ko ci alqur'aan bihi ngaw su yiiral bihil jibaal nga doxal ci montagne ñoom abu qubays ñoom Qayqi'an ñoom montagne makka yu rëy yii nga dandal leen ngir ñoom ñu am comme jinaani shaami wal urduni comme comme tool yu mag yi am shaam ak ordani muy jordani foofu yële woofu yëpp Sham la mu ne loolu gis nga bu ko defoon alquran ji boo ko buñ ko defoon mu doon da koo defoon jaare ko ci alquran ji aw qutti'at bihi al-ard wala nga daal di ciy xotti suuf si mooy daal di ciy bëllal li nga xam ne liñ la wax ne bu ko defee ñu am anhaaran ka anhaari Shaam wal Urdun am ci tamit ay aljan ak ay dex yoo xamante ni comme Jourdain beeg dex cours d'eau yi ak sewde yi comme ni nga xam ne noonu la ko waa Sham amee mu ne aw qutti'at bil ard wala boobu alquran jii boroom bi may la loo xam ne moom ci alquran ci nga leen di dog dogale suuf si lal leen ci ay ndox di fi jaar aw kullima bihil mawta wala ci alquran suñu boroom defoon nga daal di ciy dekkil ñi nga xam ne ñoo faatu woon comme niñ la koy laajee naan la nag leen dekkil ñooñu ko te boole di Qusay ibn Kilab ndax moom de shaykhu sidqin la woon mu ne gis nga loolu lépp bu ko defoon dekkil ci ñi nga xam ne dañoo faatu comme ni ñu ko waxee léegi mooy lan suñu borom ñëw fi sax di leen tontu mooy lan mooy que yooyu yëpp buñ ko defoon de toute façon duñu gëm dara bal li am ba des lillahi al-amru jami'a wax leen ñoom yéeféer yi kene borom bi tabaraka wa taala moom de la mbir yépp ci loxoom moom la ñeel moom borom bi tabaaraka wa taala bu ko sooboon ñu gëm ñoom waa Quraysh ñi bu ko soobee nag mu bàyyi leen ba ni nga xam ne noon la ñuy sànkoo moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne afalam yay asil ladina amanu mu ne afalam yay asi moo ndax xamul ndax lii boroom xam-xam ni dañoo wute ci afalam yay asi lu muy tekki am ñu ne ñeenti wax daal moo ci am am ñu ne mooy afalam yay asi mooy est-ce que boo xamul ndax moom daa xamul ñi nga xamante ne nii alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm seen boroom tabaraka wa taala an law yashaa'u la hada nnaasa jami'a kene bu sooboon borom bi tabaaraka wa taala bu ko sooboon konoonte kon dina gindi nit ñépp waa Quraysh ñi di weddeek àddina bi yépp dina def ñoom ñépp ñu daldi gindeeku tegu ci yoonu lislaam am ñu ne afalam yay asil ladina amanu mooy afalam yan ndax leerul li ci ñi nga xamante ne ñoo gëm seen boroom tabaaraka wa taala kene bu sooboon borom bi mu daldi woon gindi nit ñépp am beneen wax muy ñetteel bi néeg moom loo yu yay as bi comme comme comme termam rek mooy comme baat bi li muy tekki mooy ndax afalam yay as mu ne ndax daa désespéré ndax désespéré wul ñi nga xam ne ñoo gëm seen boroom tabaraka wa taala ci waa Makka ñi ñuy wooboob ba léegi zaadaha llahu sharafa ñuy weddi ba pare nekk fi ñoom baa dañoo désespéré ci ñi nga xam ne gëmuñu ne borom bi du leen dekkil ñoom nañu xam ne borom bi law walaw sha Allah bu sooboon borom bi tabaaraka wa taala mooy buñ ci debes buñ ci désespéré wu bu sooboon borom bi tabaaraka wa taala moom dina leen dina def ñoom ñépp ñu daal di nekk ñoo xamante ne dañuy gindee de waa am ñeneen ne ñeenteel bi mooy ne ñi ñi am kii dañoo désespéré woon waa qad ya'isa alladina amanu mooy ñi gëm borom bi tabaraka wa taala ñoom de dañoo désespéré wu ci waa Quraysh ñi kenn gëm ci ñoom suñu borom nag xamal leen ne one nag jaru ko de ana ñoom xamuñu ne af an law yashaa'u allahu bu sooboon borom bi tabaraka wa taala lahada an-naasa konoonte kon doon na gindi nit ñépp waa Quraysh ñi don Abu Lahab Abu Jahlin waaye loolu nag da koo soobul moo tax ñoom gindeeku wuñ mu ne wala yazaalu duñu deñ alladina kafaru du deñ ñi nga xamante ne ni ñoo weddi seen boroom tusibuhum di leen laal di leen dal qaari'a muy ay ay ay loo xam ne ay ndogal yu mitti ay ay mbugal yoo xamante ne nii daleen di dal ay balaa yoo xam ne moom la leen borom di tabaaraka wa taala di teg bi bima sana'u ci sababu li nga xam ne moom la ñu ko lëgëy di ko jëf ci seen weddi yàlla gi loolu noonu bi bima sana'u tusibuhum bima sana'u qari'a mooy ñoom duñ deñ ñi weddi suñu borom mooy ay mbugal di leen dal suñu borom mooy lii nii xam nga bu ñu ne saar bii Makka la wàcc mooy jamono jii nii lii am ñu ne ay xar bu mooy xare yeeg yi nga xam ne sariya saraya yi nga xamante ne nii mooy armée dogati armée yi nga xam ne moom la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi doon yónni ta dul woon dem am ñu ne loolu la këne yooyu noonu ñoom du ñu deñ ñoom xanaa xamuñ ne yéeféer yi du ñu deñ ci seen nag kéeféer gii ñu nekk ñoom waa Quraysh lu dul boroom bi yónni leen mbugal mu tar tusibuhum qari'a mooy boo xamante ne nii am mbugal moo xam ne ci xare la ñuy dem ñu faat leen comme niñ faate ay at ay at ci ci kanam ñoomin Abu Lahab ñoom Abu Jahlin bokk ak ñoom ñoom ñoom Shayba ibn Rabi'a ak gaay àndoon ak ñoom am ñu ne noolu yi mooy mbugal moo xam ne ci asamaan si lay jóge mooy qari'a mooy ñoom daal du ñu ci seen kéeféer gii ba ni borom bi tabaaraka wa taala di leen laalal li nga xamante ne nii mooy mbugal moo xam ne ci asamaan si la jóge comme li mu waxoon ne rand bi rek ne woon sawaayiq yooyu moom moo ciy laalal mbugal yooyu di tukkee ci dënnu yi moo koy dalal ku ko soob waaye kon nag loolu la am na ñu wax lool mu ne aw walla boog taxulla qariban min daarihim wala yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom duñ deñ nekk ci seen kéeféer gi Euh, ba man mbugal di leen dal boo xam ne maa leen koy sànni qaari'a daal mooy bépp loo xam ne façon mbugal la léegi aw tahil aw la qariba walla nga wàcc lu jege min daarihim ci seen kër yi waa Quraysh ñoom hatta ya'ti wa'dullah ba ni nga xamante ne nii ci la digub yàlla di nga xam ne moom la digoon ne moom mooy fathu Makka am nañu wax lool wala boog yawmal qiyaam wala mbugal mu leen digoon dal leen inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa ta'aala la yukhlifu jami'an du daal di wute mukk ak li nga xam ne moom la digge de loolu nag muy wax nii mooy yëpp am na waa Makka am na ci ñoo xam ne ay mbugal leen dal comme ni ko lenn ci mu euh, borom taarix yi muy muy boobu waa ahlu siyar yi di nettalee naan ku mel ni ñoom ñoom al-Walid ibn al-Mughira façon yooyu am mbugal la leen boroom bi tabaaraka wa taala teg comme ni nga xam ne ci roog bi ñuy gis euh, bi nga xam ne mooy saar bi ñu doon gis nga xam ne suñu borom naan mooy mooy bi nga xam ne suuratul Hijr bi nga xam ne mu jeexe saar boobu fa mu jeexe boroom bi naan bi mu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam inna kafaynaaka almustaziin ñun ñoo la fegal sabotekat yi gaa yi la doon sabote xam nga limoon nañ leen am na ñu ne juróom lañ woon bañ limoon leen ñooñu ku ci nekk am mbugal la leen boroom bi teg selon li waa ahlu siyar di wax rahmatullahi alayhim lool mooy xaariya lool kon dal na leen aw taxul wala yow nga wàcc xariban min diyaarihim min daarihim mooy nga wàcc jege loo kër yi min daarihim hatta yatiya wa'dullah mooy keroog am ñu ne loolu mooy après la am mooy dañuñ ci seen kéeféer gi ba yonente bi alayhi salatu di ñëw yawmul bi daal di wàcc foofu fële ca buntu Makka ba ni nga xamante ne nii benn at lañ ci teg matul sax kii accord yi si ci sixième at bi la ci huitième at bi ñaari at suñu boroom def aw muy li nga xamante ne moom la ne li nga xam ne moom la ne moom wala boog aw ya hatta yati wa'dullah mooy ba digub yàlla muy fatxu Makka ñi ko tekkee noonu mu ne loolu la ca lañ amoon accord yi yonent ci ma saa saam wàcc buntu Quraysh ba waa Quraysh yónnoo ñoom Xaalid ibn al-Walid anhu ndax taayo tuubagul loolu nag gisoon nañ ko bi ñuy gis suuratul Fath aw taxul la ñu ne loolu la ci suñu borom tabaaraka wa ta'aala jublu wala yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga ci seen lu jege seen kër yi mooy foofu la mu wàccoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ni nga xam ne ci la digu borom bi tabaaraka wa taala di dëkkile inna allah dëgg-dëgg borom bi laa yuxliful mi'aad du daal di nag wuute ak li nga xam ne mooy digeem bi mu ne nag gis nga ñoom nii ñu nekke ak gaa yi noonu lañ yàgge woon nekk de wala xat dëgg-dëgg stésia daldi woon nañuy saboote bi rusulinay ndaw min qablika alayhimu salaatu wassalaam yu la jiitu woon fa am laytu ma ndànku may leen nag ñu nekk ci àddina bi seen mbiri di neex ñan lilladiina kafaru ñi nga xam ne ñoo leen weddi woon di leen saboote summa ginnaaw ga axadtuhum ma jàpp leen ci mbugal mu tar fa